fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu anhuma fi lmuqaddima fi faslun fi tilaawati wa ma yataallaqu biha liannahu maadatu kulli cilmi fi hadihi dunya bi qawli lqarni kon sëriñ bi radiyallahu anhu ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu li nga xam ne moom la doon yee di ci yee ki nam ma dem ci boroomam di ci yee ndongoli di ci yee ñépp ci ñi nga xamante ni ñoom nee nañu dañuy sufiyanke sufiyanke wu waaw dañuy tasawuf tasawuflu naan lañu nekk moo gën a màgg li nga xam ne mooy alquran mu ne seen wax jooju ñu jàppe ne ab tegtal la ci diine zuurun ay waxi yu wute la da yu sutante la wa kadib te ay nar la waaw wax yu ñaawa ngoog te nekk ay kàcc de waaye li tax nag ñuy def lii nag qad gharrahum iblisu fiihi iblis moo leen wor ci alquran wallahi xam nga waxoon na fële laqad gharra al-la'ina an-naasa washtaghalu bima yajurru al-baasa washtaghalu bi'ilmi ma la yanfa'u fi al-qabri wal wa ma la yadfa'u gisoon nañ ko ca tanbihaatun wa tatimmaatun axrajtuha min addahabi wa geyre mu ne woon qultu nee naa laqad dëgg-dëgg xaral la'iinu wor na de ki nga xam ne moom lañu rëbb annaasaa nit ñi mooy kan mooy ibliis wal iyaadu billaah washtaxalu ñu ngay préoccupé di yitteewoo bi ma yajurul baasaa li nga xam ne moo leen di bijjal ay weñ soo ki problème ak yu bu yées kese mu ne gaa yi nag ibliis a leen wor waaw léegi nag mu ne yow taalibe bi yow ki nam ma dem ci sa boroom bi ma la yeewee ci lii nag bul déglu façon yu mel noonu te yàlla tere seen wax yooyu mu lay jéem a influencer ba ngay def ni ñoom wala nga leen di utal foo ngànt voilà bu leen utal foo ngànt bu fi nekk ñi mooy yàlla te ñoo ko tey nekk ñoo xam ne ndaxakat nee nañu diine la ñuy woote amaana sax am nañu leen topp ñuy ñuy rey sharia bi di rey alquran fee yow ba ko lan ngay def kon mu ne faqtari waaw yow na nga jëf sa koo jegelu sa borom di jàng alquran ci di ko tadabbur di di di ko settantal mel ni ñu ne ko wàllu tax mu ne li annahu ndax alquran maadatu kulli waaw mooy cosaanu bépp xam-xam ci alquran lay lay lay lay xam-xam yépp seen cosaan mooy alquran ndax borom bi moo ne maa farratna fil kitaabi min shay waaw <laughs> bàyyi wuñu ci téere bi amul dara lees ci gàttañ lu amul dara luñ ci def waaw léegi nag ku nekk <laughs> xam nga géej gi daa yaatu <laughs> walillahi almathalul a'la gis nga géej ni mu yaatu man bu dee sawaay sama caas yi baaxul sama once yi baaxul wala yu rudimentaire yu yàgg yooyu laa yor dem gi mais la ma la ma yor matériel ba ma yor lu toll noonu nee laa mën a napp waaw bu ma jëlee sama mbaal yi sànni muy mbaal boo xam ne mos filet yi baaxul kii étancheul nga xam ne jën wu dugg mën a jaar fële mais la ma yor rek ci loolu laay laa laa mën a am waaye yi nga xam ne nag ay bateau la yor waaw ay bateau yooyu nga xam ne bateau yu baax yooyu di napp nga xam ne xam bu baax la ñuy def ñooñu leneen lañ ciy jële te ñoon ñu leen gën a performant gidnee na kii buñ fa demoon lu raw loolu la ñu waaw tab ndax a jeexaluñ amul dara loo xam ne kenn demul ba jeexal la ci génn dem ñu ne bato bee moom li nekk ci géej yépp ci ay ci ci ay yu yéeme ci ay yu wuute ci ay ay ay ay ay ay may yàlla ay xéewalu borom bi tabaaraka wa taala moom bato bi jël na lépp loolu man na nekk waaw alquran nag mooroo géej waaw loolu dañ la koy misaale kese ngir mu xaw jege suñu xel yi waaw léegi nag loo nga xam ne ni mu yaatoo ku nekk lañ ciy jël waaw alquran noonu la mel science yépp mooy seen cosaan ndax borom bi tabaaraka wa taala amul lenn lu mu ci baax waaw kon nag mu ne li annahu ndax moom maadatu xam nga madda ci français mooy moom lañ naan matière waaw lépp ci moom lay jóge mooy cosaanal kulli ilmi bépp xam-xam nag waaw moo tax bu dee da gis ci wàllu mufassiruna yi ñoom moom ci la ñuy ne ci la ñuy liggéey fuqaha mooy bu ñu ko jàngee nañ ko war a jànge voilà même bu sax ñu ngi toxal ay wax yi wax wax waxi ay nit waxi ay boroom xam-xam rahmatullah alayhi seen cosaan mooy alquran moo xam-xam nañu ko wala ñàkk nañ ko xam nga dem ci wàllu usul seen cosaan mooy alquran tasawuf seen cosaan mooy alquran foo dem rek balaaxa bu ñuy seet waxu arab boo xamante ne la misaala lahu ci alquran la ñuy dellu te mooy référence bi waaw yeneen xam-xam yépp ci alquran lay dellu waaw lépp kon nag mu ngi noonu fii hadhihi dunya ci àddina bi ak yeneen xam-xam yi ah yi nga xam ne moom lañ naan yu profane te waxoon naa la suñu borom l'islam bi amul xam-xamu profane ñu naan géographie xam-xamu profane la bon la philosophie la kii bon ay les sciences euh, mathématiques yi laa ci jubloog yooyu chimie et physique non loolu l'islam xamul loolu xam-xam bu ne ci borom bi la tukkee te ci moom man nga caa jaare agsi ci sa borom waaw dani nag bi ci gën a màgg mooy xam-xamu diine bii mooy ab xam-xamu alquran mooy xam-xamu xadis ñaar yooyu ñoo ci gën a màgg waaw waxoon nañ la la al imam as-Suyuti waxu wa rahmatullah voilà li gën a xam-xam yi mooy xam-xam nga xam ne mooy sal mooy di toppatoo di doxal xabaar yu yonent salaam te loolu mooy xam-xamu alquran xadis rawatina xadis ak alquran ah mu ngi noonu kon moom ndax moom li tax ma ne la yow deel sàkku jege sa boroom tey jaar ci alquran ndax moom mooy cosaanal bëpp xam-xam fii hadihi dunya ci àddina gu doyadi gii te te gaaw a jeex bi qawlil qarni ci waxu sang ba nga xam ne dañ koo màggal waaw rahmatullahi alayhi mu ne laa tajuranhu watluhu mu abbidaa wastambitam mashita minhu abada min al-ulumi mithla saalixi salaf id kulluhum min lujji bahrihi gharaf muy nag mu lay jox nag kon nag nan laay def wax na la <laughs> faqtari bi te wax na la lu tax mu ne la sàkkul jege sa boroom di ko jaare ci alquran comme na mu ko ubbe woon ah faman yurid faman araada al qurba min mawlaahu falyaqra al qur'aan la yansaahu képp ku am namma ak jegeñ ci boroomam may kilifaam nekk ci méngoo ay mbiroom na jàng al te yàlla tere mu koy ba wala mu koy fàtte waaw mu ne nag wax naa la kon ne li tax mooy cosaanu xam-xam yépp ci àddina bi mu ne kon nag maa ngi lay dénk sama mbokk laa tahjuranhu yàlla tere mukk waay bu ko gàddaay mu mukk waaye bu ko tong moom alquran waaye nooy def watluhu na nga koy jàng mu ab bi daa nekk koo xam ne da koy dappatal dappetoo ko dappetoo ak li nga xamante ne mooy jàng alquran mooy daa iman dappat joo jëla ngay dégg mooy yow da nga ciy sax maa daama boroom baa ngi lay may ruux may la ak dund yow deel nekk koo xamante ne dangay nekk di jàng alquran mu mu ab bi dan ba faw lool kese mu ne wastambitan ma shi'ta minhu abada te deel deel tiire di xëcc di génne ci alquran di def istimbaat ma shi'ta lu la soob minhu ci alquran abadan ba faw min al ulumi ci fa xeetu xam-xam yépp mis la comme ni nga xamante ne nii saalihu salaf mooy way eh, baaxi dewlo ba mooy ñi nga xam ne ñoo fi newoon taalibe yonent bi alayhi salaam di sahaaba yi ak ñi nga xam ne ñoo ñaari génération yi topp ci ñoom muy at-tabi'in wa atba'u tabi'in rahmatullahi alayhim ña nga xam ne noonu lañ doon def di nga xamante ne id ndax kat kulluhum képp kenn ci ñoom min lujj ci duusi bahri yi géeju alquran xaraf ci lañu tànqe voilà ku nekk rek la tax nga baax li tax nga baax mooy alquran ci nga duyee waaw te kenn mënu koo jeexal waaw diw moo naan alquran lépp loolu waxit la alquran ci boppam mooy géej goo xam ne amul fin moo tax suñu borom tabaaraka wa wax yonent bi alayhi salaam ca suuratu Taaha ne ko wa qul rabbi zidni wa qul waxal rabbi e yow sama borom moo ko sax te kese la ko wax mu de mu mu mu mu dolli ko masul koo wax ba leneen ndax xam-xam mu ëpp doole lépp waqul waxal rabbi hey sama borom zidni yàlla nag ma dolli ilma xam-xam kon nag boroom xam-xam ñépp nit ñu sell ñépp ci alquran lañ tànke te dara jeexaluñu ko ndax bu jeex mbiri yàlla du jeex maa indakum yanfad <laughs> wa maa inda baaq